fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam. fil baab as-salaasumiya wa sab'uun kon walillaahi alhamdu wal minna. ci suñu jotaay bi ñu génn tàmbali woon nañ xadiis mille huit cent soixante. ba léegi ci suñu chapitre bi trois cent soixante-dix di baabul mansuuraati wal mulah walillahi alhamdu wal minna gisoon nañ xadiis bi mu ne woon waan Uqbata ibn Amir dañoo gisoon firi bi am yu dugg tuuti ci jàngat yi tuuti yuñ xaw a leeral tuuti eh, dafa gu ñoon taxrij bi moom lañu war a def après li des ci jàngat yi après insha ñu ñaanalante <coughs> mu ne woon ñu gàttal ko mu ne woon an Uqbata ibn Amir jële na ci Uqba sayyidina Uqba radiyallahu anhu ibn Amir doomi Amir radiyallahu anhu bokkoon ci waa Juhayna al-Juhani <coughs> radiyallahu anhu ne woon taalibi ci yonente bi alayhi salaatu salaam anna rasulallahi kenn dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam xaraja ila qatla Uhud dafa génn jëm ci waa ñi nga xam ne ñoom lañ faatoon ca xare Uhud ca seen almeera seen bàmmeel ya <coughs> radiyallahu anhu fa salla alayhim mu julli mu julli leen ba'da samaani siniin ginnaaw huit ans juróom-ñetti at romb kal muwaddi'i lil ahyaa'i wal amwaat yonente bi alayhi salaatu salaam mel ni koo xam ne day tàggatoo ak ñi nga xamante ne ñooy ñiy dund waaye ñi nga xamante ne ñoo génn àddina thumma talaa ila al minbar ginnaaw bi mu feeñ mooy mu ñëw ci minbar bi euh, minbaram bi mooy bi ñu xam bu madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam boobu nag dafa takkoon bopp bi quoi mooy feebaram bi bi mettee rek loolu am na ci dana xaraja aasiban ra'sahu hatta jalasa ala al-minbar thumma kana awwalu ma takallama bihi annahu salla ala ashabi Uhud wastaghfara lahum fa akthara as-salata alayhim kon mu ngi nii ah wallahu taala alam mu ne yoleen saa salaam keroog bi mu génnee eh, ci loolu mu ngi ci eh, eh, Ibn Abi Shayba moo ko di mu ne yoleen saa salaam keroog dafa takk bopp bi ba ni nga xam ne ci lay toogi ci minbar bi mooy rek feebaram bi mettee Euh, ba ci la génn àddina mu ne lim njëkk a wax keroog dafa julli mooy ñaanal waa ashaabu Uhud ñaanal leen ñaanal jéggal bari li nga xamante ne moom la leen ñaanal keroog hmm? waaw kon mu ngi noonee wallahu taala alam hmm? euh, léegi mu ne kalmu wadda'i mel ni kuy kuy kuy kuy kuy tàggatoo lil ahya way dund yi wal amwaat ak ñu génn àddina yi summa ginnaaw bi tara kon alal minbar mu feeñ ci minbar bi ñëw ci minbar bi fa qaala mu ne inni man rasulullah sallallahu alayhi wa bayna aydikum farat maa jiitu maa nekk ku leen jiitu ah ah wa ana taman shahidun alaykum maa leen di seede wa inna maw'idakum fi ma leen jox nag rendez-vous bi ma leen jox ak yéen al hawd mooy sa mbalkama inni taman la anzur waat naa ne maa ngi xool jëme ilayhi fi min maqaami hada ci sama bërëb bii ma taxaw ci sama minbar ma toog boobu euh, mooy maa ngi ko nii borom bi wan na ma ko maa ngi koy gis waaw maa ngi nii di gis li nga xamante ne mooy sama <coughs> minbar bi ndax si non xawd bi ndax bi yonent saa salaam bi muy ba dafa toog comme niñ ko gisa léegi dafa takk boobu bi muy metti mu toog ci kaw minbar bi léegi mu ne wa inni taman lastu axsha alaykum an tushriku nekkul ne damay ragal ci yéen ngeen di bokkaale sama gannaaw génnaat ci diine ji yéen ñëpp loolu man la ne borom bi garantil na ma ko walakin waaye axsha li may ragal alaykum ci yéen ma dunya àddina an tanafazuha ngeen way xëccoo qaala sayyidina Uqba radiyallahu anhu mu ne fa kaanat nekk na loolu de sama gis googu ma gisee leen saa salaam ak toogaayam boobu kaw minbar bi xutba ñu aaxira lu mujj nazratin ak xool nazartuha ila rasulillah sallallahu alayhi wa sallam mu ma xool jëme ci <coughs> jëmmu ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam mu ne hadis muttafaqun alayhi imaamul Buxaari ak imaam Muslim Abul Husayn ñoo ko bokk solo mu ne wa fii riwaaya am na nu mu ñëwee hadis bi. walaakinni yonent saa sam faw dana waaye man axsha alaykum ad-dunya an tanafasu fiha wa taqtatilu mu ne waaye man li may ragal ci yéen koo ragal ci yéen mooy tóor tóori àddina àddina borom bi ubbi ay wërsëgam léegi ni ngeen ngeen nekk nag tanafasu fiha ngeen di xëccoo ca biir àddina ak mbiru àddina wa taqtatilu ngeen di xara di rayante fa tahliku bu ko defee ngeen alku kama kem ni nga xam ne halaka man kaana qablakum ñi leen jiitoon qaala Uqba sayyidunaa Uqba ibn Aamir radiyallahu anhu mu ne fa kaanat looloo de nekkoon na aaxira maa ra'aytu rasuulallah ala minbar mujj lu ma gisoon gis yonent bi alayhi salaatu salaam <coughs> nekkoon ci li nga xamante ne mooy ci kaw minbaram bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne fi riwaaya am na neneen ñu ñëwee xadiis ba léegi qaala sayyidunaa Uqba radiyallahu anhu nee na yonent saa salaam dane inni faratun lakum man maa ngi leen di ak jiitu laa ku leen jiitu ci yiw jiitu leen laa pour yéen wa ana taman shahidun alaykum maa leen di seede wa inni taman wallahi maa ngi waat ci yàlla la anzuru maa ni nii di xool ilaa hawdil an fii léegi nii maa ngi gis sama mbalkama wa inni taman ontiitu joxees na ma mafatiha xazainil ard yi nga xam ne mafatih muy jamo miftah yi nga xamante ne mooy caabi trésor suuf aw mafatih al ard wala eh, <clears throat> li nga xam ne mooy trésoru non caabi suuf si eh, mooy eh, li ci yiw yëpp wa inni taman wallahi maa ngi wàcc yàlla tabaraka wa taala maa xaafu man rasulullah sallallahu alayhi wasallam ragaluma aleykum ci yéen tushriku ba'di ngeen nekk ay mushrikuuna sama gannaaw déedéet walakin waaye axaafu li may ragal aleykum ci yéen mooy an tanaafasu fiihaa ngeen di xëccoo ci biir àjjana addina al imam an-Nawawi rahimahullah mu ne wal muraadu bi salaati ala qatla Uhud ad-du'a lahum mu ne li ñu jublu nag ci julli ji Seydina Ukba radiyallahu anhu ne moom leen saa daal di dem julli ci ñi faatu mu ne lool radiyallahu anhu li ñu jublu mooy ñaanal bu mu leen di ñaanal la salaatul ma'ruf la salaatul ma'rufa nag julli ji nga xam ne moom la ñu xamaa mu jullee néew du doolu kon loolu la imaam Nawawi wax loolu wax nañ la masala xilaafiya la insha allah ci ñëw <coughs> léegi kon hadith yi imaamul Buxaari imaam al-Haafiz an-Nawawi dana muttafaqun alayhi léegi laaj bu njëkk bi kon moom lañu waroon a njëkk a gis muy taxriij bi <coughs> est-ce ñoom ñaar doon ko solo ñu ne déedéet seen sëriñ al imaamu Ahmad ibnu Muhammad bunu Hanbal indi na ko ñetti bërëb ci musnadu shaamiyyin hadith hadith Uqbata ibn Aamir al-Juhani radiyallahu anhu na ko noon al-imaamu Ahmad ibn Shu'ayb an-Nasaa'i indi na ko kitaabul janaa'iz as-salaatu ala shuhadaa al-imaamul Buxaari imaamul Buxaari hadiis bi da ko indi indi ci bëri bëri bëri bëri bëri waaw <coughs> fi mu ko jëkk indi woon kitaabul janaa'iz baabu salaati ala shahiid ndëkk kitaabul manaqib baabu alaamati nubuwati fi lislam kitaabul maghazi baabu uhud yuhibbuna ak kitaabur riqaaq waaye indi na ko tamit <coughs> kitaabul maghazi baabu ghazwati uhud ah indi ko kitaabu wi nga xamante ne mooy ar-riqaaq baabu ma yahzaru eh, ma yuhzaru min zahrati ad-dunya wat-tanaafusi eh, <coughs> fiiha wat-tanaafusi fiiha Ah, indi na ko kitaabu riqaaq bale baabul fil hawd bërëb yi la ko ni léegi buñ jëlee bu njëkk bi buñ jëlee kitaabul maghaazi boobu baabu ghazwati Uhud mu ne haddasanaa te boobu eh, mooy moomi roog bii ñu nekk mu ne haddasanaa Muhammad ibn Abdirrahim mu ne nett sëriñ di Muhammad ibn Abdirrahim ibn Abi Zuhayr al-Qurashi al-Adawi mawlaa Abu Yahya al-Bazzaaz al-Baghdaadiyu al-Faarisiyu rahmatullahi alayhi gane àddina 185 <clears throat> moom li mag imaamul Buxaari yi bëriwul voilà daanaka maasam la imaamul Buxaari yi cent quatre-vingt-quatorze kii mooy neuf ans ko mage ba pare moom moo njëkk a génn dafa génn àddina année bi ci tegu imaamul Buxaari yi daal di mooy Sa'iqa voilà moo siiwoon ci Sa'iqa taala nekkoon ci xufaas yu mag yi comme comme éclair <clears throat> qaala mu ne axbarana Zakariya ibn Adi mu Zakariya ibn Adi Zakariya ibn Adi ibn Zurayq ibn Ismaïl ne ibn Adi la ibn Salt ibn Bistam at-Taymi mawla Abu Yahya al-Kufi al-Baghdadi ne Mukraqi la Saqala dëkkoon fële ca rahmatullah alayhi moom mu ngi génn am na deux cent onze <coughs> mooy moom mi Imaamul ah, imaam al Buxaari rahimahullahu taala rahmatan waasi'a ah, manoon na nekk taalibe rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathanii hmm? euh, kon euh, euh, mu ne mu ne mu ne mu ne nañ ko ne qaala axbaranaa Ibnul Mubaarak mu ne kii na Ibnul Mubaarak di Abdullah Ibnul Mubaarak ibn Waadih al-Hanzali at-Tamimi Abu Abdirrahmaan al-Marwazi al-Khurasani gane àddina 118 génn àddina 181 rahmatullahi alayhi Haywa mu jële ci Haywatu ibn Shurayh ibn Safwan ibn Malik at-Tujibi al-Kindi al-Hadrami al-Misri az-Zahid rahimahullah génn àddina 158 am na wuute an Yazid ibn Abi Habib mu jële ci Yazid ibn Abi Habib Suwayd al-Azdi Abu Raja al-Misri rahimahullah gane àddina la cinquante-trois am nañu ne après génn àddina cent vingt-huit an Abil Xayr mu jële ci Abul Xayr de Mashhad ibn Abdillah al-Yazani al-Misri al-Mahri rahimahullah génn àddina la quatre-vingt-dix moom mu ne an Uqba ibn Amir ah mu jële ci Uqba ibn Amir de Uqba ibn Amir ibn Abs al-Juhani abu hamad ñii na abu su'ad ñii na abu amir ñii na abu amr ñii na abu abs ñii na abu asad aljuhaniyu almisriyu di sahaaba bu siiw génnaat ne lan cinquante-huit am nañu ne lan soixante radiyallahu anhu annahu qaala salla rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama <coughs> eh, eh, ala qatla uhud voilà ah, ba'da thamani sinin kal muwaddi'i kal muwaddi'i lil ahya wal amwat thumma tala'a al minbar fa qala inni bayna aydikum fard wa ana alaykum shahid wa inna maw'idakum al hawd wa inni la anzuru ilayhi min maqami hadha wa inni la akhsha alaykum an tushriku walakinni akhsha alaykum ad-dunya an tanafasuha qala fa kanat akhira nazratin nazartuha ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama nii la ko imaamul Buxaari yëndee fi hmm? kanta al imaamu Abul Husayn Muslim rahimahullah dinañ gis yeneen riwaay yi imaamu Muslim bu dee suñu riwaay bii bi moom deuxième bi ndax ñaari bërëb rek la ko indi te boobu la imaamu Nawawi indi fi ay kàddoom mu ngi ko indi kitaabul fadaa'il daal di leen dajale hadith 22 96 baabu isbaati hawdi nabiyyina sallallahu alayhi wa sallam wa sifaatihi mu ne wa haddathanaa Muhammad ibn al-Muthanna mu ne te nettali Muhammad ibn al-Muthanna ibn Ubayd ibn Qays ibn Dinar al-Anazi Abu Musa al-Basri siiwoon na Zamin gane àddina 167 génn àddina 252 di sëriñ waa kutubu sitta qaala rahimahullah mu ne haddathanaa Wahb mu ne imaam Muslim ne ya'ni ibn Jarir muy Wahb ibn Jarir ibn Hazim ibn Zayd ibn Abdillah ibn Shuja' al-Azdi Abul Abbas al-Ataki al-Basri al-Jahtami Abul Abbas génn àddina dans l'an 206 rahimahullah qaala mu ne haddathana abi Wahb ibn Jarir mu ne sa baay moo ma ne te muy Jarir ibn Hazim ibn Zayd ibn Abdillah Abu an-Nadr al-Ataki al-Jahtami al-Basri génn àddina 85 génn àddina 170 rahimahullahu ta'ala qaala mu ne sami'tu Yahya ibn Ayyub mu ne dégg naa man dong si Yahya ibn Ayyub al-Ghafiqi Abul Abbas al-Misri rahimahullah al-Ansari mawlahum génnaat na la 168 yuhaddisu muy nettali an Yazid ibn Abi Habib gis nañ ko sànq Suwayd al-Azdi rahimahullah an Marsad moom la woon wax fële ci riwaaya bële Abul Khayr mooy Marsad ibn Abdillah al-Yazani rahmatullahi ala al-jamii an Uqbata ibn Aamir radiyallahu anhu annahu qaala sallaa rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam alaa qatla Uhudin thumma sa'ida al-minbara kal-muwaddi'i lil-ahyaa'i wal-amwaat fa qaala innii faratukum ala al-hawd wa inna 'ardahu xoolal mu yokku fii man maa ngi leen di maa leen di jiitu hmm? jiitu leen ca sama mbalkama waaw wa inna ardahu gis nga largeur bi kama bayna ayla ilal juhfa mu ngi tollu ayla fële ca Palestine ba juhfa miiqaat boobale inni man lastu nekkuma axsha alaykum an tushriku ba'di du dama ragal ngeen di bokkaale sama gannaaw walakinni waaye man rasulullah sallallahu alayhi wa sallam axsha li ma gën a ragal ci yéen alaykum ad dunya mooy àddina an tanafasu fiha ngeen koy xëccoo wa taqtasilu ngeen di rayante di combattre les uns les autres pour alalu àddina fa tahliku ngeen alku kama kem ni nga xam ne halaka man kaana qablakum fa qaala Uqba fa kaanat aaxira maa ra'aytu rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallama ala al-minbar voilà mooy bii mooy fi riwaaya walaakinni axshaa ah alaykum ad-dunya an tanaafasuu fiihaa wa taqtatiluu fatahlikuu kamaa halaka man kaana qablakum moo nekk nii ah, te moom la imaamu Nawawi ne woon ginnaaw bi mu indee ne muttafaqun fi riwaaya moo nekk ni imaam Muslim nii la ko di hmm? léegi ñu xool wa fi riwaaya inni faratun lakum wa ana shahidun alaykum ah, boobu mooy biñ génn sànq ci riwaaya imaamul Bukhari bi hmm? te noonu la ko imaam Muslim indi waaw moo ko indi mooy bi mu njëkk bi njëkk avant bii wax naa da leen a tegale boobu dana haddathana Qutaybatu ibn Sa'id Ah, mooy Ibn euh, Jamil ibn Tarif ibn Abdillah Saqafi mawlaam Abu Raja al-Balkhi al-Baghlani rahimahullah génnaat na deux cent quarante qaala mu ne haddathanaa Layth muy Layth ibn Sa'd ibn Abdirrahman al-Fahmi Abu al-Harith al-Misri génnaat na cent soixante quatre cent soixante quinze rahmatullah alayhi Yazid ibn Abi Habib nañ ko sànqal Abil Khayr di Mazhar rahmatullah ala al-jami' an Uqbata ibn Amir radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kharaja yawman fa salla ala ahli Uhud salaatahu ala al gis nga riwaay bi mu indi wax bi bi wax la mooy dañ ne daa génn ñëw ci waa Uhud benn bés daal di yee julli salaatahu ala al-mayyit loolu moo Imaam an mooy julli ji mooy julli ku génn àddina waa jumhuur comme niñ koy gisee après bu ñu gis euh, masala yi comme li Imaam An-Nawawi wax te mooy seen ngir ak ngiru jamaahir jumhuurul ulamaa wa mu naan wal muraadu bi salaati ala qatl afrad lahum la salaatu la salaatul ma'ruufa bon julli ji ñuy wax fii nag duñ julli ci waa xut mais loolu mooy ñaanal lena ah, mais du julli néew ji ñu xam alors que boo xoolee riwaay bi en tout cas ci kawam danaan ah est-ce que du julli ñëpp parce que dana salaatahu alal mayyit ren saa salaam ba mu génnee mu julli ci waa Uhud julli ji nga xam ne moom lay julli néew ah ku génnaa dina kon loolu nan lañ mën a waxe ñaan kese la summan sarafa léegi ñu waaye baagi foofu insha allah mu ne ginnaaw yin sarafa mu wëlbatu ko ilal minbar dem ci minbar bi fa qaala mu ne inni faratun lakum maa leen jiitu wa ana taman shahidun alaykum maa leen di seede wa inni wallahi la anzuru ila hawli mooy bi mooy dernier wa fi riwaya inni faratun lakum wa ana shahidun alaykum ah wa inni wallahi la anzuru ila hawdi al-an wa inni qad utiitu mafatiha khaza'in al-ard aw mafatiha al-ard wa inni wallahi ma axaafu alaykum an tushriku ba'di walakin axaafu alaykum an tatanafasu fiha voilà riwaaya bi mu ngi nii walillahi alhamdu wal minna bon imaamul Buxaari yi indi na yi quoi ah ah te biñ mujjee wax nii wa in inni faratul lakum wa ana shahidun alaykum moom leen di ci kitaabul janaa'iz baabu salaati ala shahid mu ne haddathana Abdullah ibn Yusuf mu ne nettan suñu sëriñ Abdullah ibn Yusuf Abu Muhammad at-Tinnisiyu rahimahullah al-Kalaa'iyu ad-Dimashqiyu al-Misriyu génnaat na 218 qaala haddathana al-Layth mu jëlee ci al-Layth ibn Sa'd mi ngi gisoon sànq imaamu waa Misr qaala haddathani Yazid ibn Abi Habib mu nekk ma nettali man dong Layth di Yazid ibn Abi Habiib an Abil Xayr an Uqba ibn Aamir radiyallahu anil jamii' anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam xaraja wa man fa salla ala ahlihi wa salatu wa ala al-mayyit thumma insarafa ila al-minbar fa qaala inni faratun lakum wa ana shahidun alaykum wa inni wallahi la anzuru ila hawli al-aan wa inni utiitu mafaatiha xazaa'ini al-ardi wa mafaatiha al-ard mooy lii nii gis nañ ko sànq moo nekk noonu wallahu taala alamu bissawaab wa ilayhi almarji'u wal ma'aab ah léegi nag ginnaaw lii kon ñu ñëw gis nañ kon taxriij walillahi alhamdu wal minna kon xadiis bi laata ñu ñëw ci li nga xam ne mooy jullee bi masalaam jullee bi wala ñu njëkki ko Euh, en tout cas bon buñ toppee tram bi mooy yonent bi alayhi salaatu salaam xaraja yawman ala qatla Uhud Seydina Uqba mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam dafa génn dem ci ñi nga xam ne ñoom lañ faatoo Uhud keroog loolu ñu ciy jànge ne mooy euh, ñu génn àddina hmm? dem di leen ziyaare di leen ñaanal loolu dafa am solo Seydina saa salaam yàgg nañoo jàngal li nga xamante ne mooy loolee ci sunnaam mooy dem di leen. seeti te boo demee foofu nga xam ne ay nit lañ yoo xamante ne ah ay sang lañu yoo xam ne dañoo bàyyi seen seen bakkan ah seen deret ci yoonu yàlla waaw waxoon naa la saxaaba yi moom képp kenn ki ñoom ku njëkkoon a génn àddina kenn ki rawatina ki toolu xare moom bu doon ne kenn ki amoon na dut ne ki yoo ko gën keroog lay jeex waaw <laughs> waaw danaan nga kii moom gën na ma ba faw jeex na waaw kii noo gën na ma ba faw faw faw faw faw faw faw faw jeex na te boo demee nag di leen ziyaare ñooñee mooy nga ñaan xam ne ay du du ay ay ay ay ay ay ay yax ngay waxal wala ay fu kenn newul mu ne selaw ñaan gana saa saa woo jàngale woon koy koy assalaamu alaykum ahla diyaar min almuminina walmuslimin wa inna insha allahu bikum laahiqun waaw waaw wa yarhamu allahu almustaqdimina minna walmustaxirin asalu allah lana wa lakum alaafiya waaw nuyu leen xam ne du ay vide na ah. yal na jàmm nekk ci yéen yéen waa kër yi ay kër mooy këru dëgg ci de bàmmeel bokk ci way ngëm yàlla yeeg way wamatu yi te ñun de te loolu moo soob yàlla mooy ñu ngi seen gannaaw di fi leen fekk jiitu ma maa ngi ni maa ngi ñëw kese fi am waaw yal na yàlla yërëm ñu jiitu waaye yërëm ci ñun ñi nga xam ne ñoo mujj maa ngi ñaanal borom bi tabaaraka wa taala suñu bopp waaye yéen aafiya waaw kon yeneen bay saar saam génn dem ci waaw xut ña fay dem ci ay umra ay aj ñu jaarale fa dañu jàpp lii dañ leen ñaanal waaw waaye it baax na boo nekkee foofu fàttali ngay fàttali ci ma euh, bërëb boobu nit ñi li fi xewoon ñu xam ne ah l'islam bi bu àggee fii ah, ñu mel ñii ak ñu mel ni ñoom dañoo tax mu agsi ci ñun ak ni nga xam ne keroog noonu la mbir ma demee loolu yëpp dafa nekk lu baax ah. yonent bi saa saa fa salla alayhim léegi nag li moo ñëwee di suñu masala boo dañ koy tënk quoi dañ koy résumé waxoon nañ la bii passé euh, ci ahkam euh, ci mars euh, l'an deux mille vingt daggoon nañ ko ci siira bi siira bi jeexoon na deux mille dix-neuf du Covid bi amee temps yooyu <laughs> borom bi daa des loo xam ne mooy da ngay gën am jot yu bari nga am nga moo tax Covid bi c'est pas affaire boo xam ne dafa wallahi borom bi ay xéwal yu bari génne na ko ci waaw. waaw waaw après ci la jële woon ne moom laa jàpp na ne mais siira bi ñëwoo ma xool yi nga xam ne ay masala yi ñu traité woon te du yëpp sax comme que boobu dangay kii bon confinement bi doo génn doo kii nga ne ah nga nekk ci loo xam ne mën na jariñ <laughs> voilà moo gën voilà <laughs> voilà nga euh, xool toppaat siira bi nag bu ma gisee benn masala man jël dagg tuitre ko teg waaw mais dajaluma lépp ah voilà boobu nag ñu ngi ko defoon ci ahkaam bi daggoon nañ ko ci les enseignements de la guerre de Ouhoud ci lañ traité woon masala yi mooy en fait fa yeneen saa sam génn daal di leen jullee ba'da samani sinin ginnaaw huit ans waxoon nañ ci bii weesu que ne Ouhoud trois la amoon ginnaaw gàddaay yonent way saa sam ñetteelu at mi ci weer wi ñu nekk muy Shawwal muy weeru koy yonent bi alayhi salaatu salaam mu ngi génn àddina la onze ci rabiul awal te Seydina Uqba lii muy wax mooy day mel ni foofu la parce que keroog mooy bi mu takkee bopp bi te après mooy dernière fois bu mu ko gis ci minbar bi après dafa génn àddina alayhi salaatu wassalaam léegi boroom xam-xam yi nag mooy masala bi mooy lan mooy est ki nga xam ne dafa génn àddina ci toolu xare hein kooku shahid bi ak yéeféri kooku dañ ko mën nañ koy jullee wala déet loolu mooy masala bi bon dañuy wax nii yow ramasser quoi euh, tënk ko bu baax parce que dañ lay delloo foofu dellul foofu insha allah boo demee ci ahkam euh, les règles du martyr li jëm ci wàllu martyr avant dernier bi ak dernier bi ñaar yooyu ñoom lañ ci fa tërër mooy est-ce que dañuy jullee martyr moom ñetti wax bu njëkk yi mooy xanafiya yi rahmatullah ala ñu ne ah kay dañ koy jullee kay martyr ku faatu ci toolu xare kooku dañ koy jullee euh, beneen wax bi di wax waa jumhurul ulama di wax ahlul madina mooy waxu imaamu Malik Malikiyya yi Shafi'iyya yi tamit ak xanaabila yi li gën a siiw ci seen madhab kenn du ko jullee euh, moo am beneen wax boo xamante ne riwaay la buñ jëlee ci imaamu Ahmad ak ki nga xamante ne rahimahullah ak talool mooy waxu imaam euh, al imaam Abu Muhammad ibn Hazm az-Zahiri mooy kene ma ne choix la mu neex nga jullee ku mu neex nga bañ a jullee voilà léegi lii mooy wax yi nga xam ne ñoo ci am Hanafiya yi nag ñoom dañoo tegtaloo ay xadis yoo xamante ne ni euh, yu bari la woon gisoon nañ ci taxawoon ci comme xadis yi naan yoneen saa saam keroog Uhud dafa jullee Seydina Hamza ak hadis Seydina Anas yooyu ne yeneen saa salaam dafa jullee soixante-dix julli yoo xam ne waa ñi faatu woon ci Uhud te ku nekk sa dix di leen def par dix dix te dix yu mu jullee yu nekk sinaa Hamza da ciy bokk ñu ne loolu bu dul woon ne dañ ko loolu mën naa nekk loolu kon yeneen saa salaam doonu koon def loolu day wane ne bokk loolu mën naa nekk te yeneen saa salaam mooy dañuy jullee néew la bëgg a wax dañ koy jullee voilà ak xadiis yi nga xam ne dañuy ñëw di wax na yeneen saa saa jullee na waa Uhud comme yooyu euh, ak tamit dañuy tegtaloo xadiis Seydina Uqba bi ibn Amir bi radiyallahu anhu ne yeneen saa saa salla alayhim ba'da thamani sinin sauf que ñoom Hanafiya yi bon même bu dee xadiis bi dañ ciy téye dañ ciy xaw a prudent tuuti parce que euh, <laughs> xadiis bi waa jumhur comme ni ñu koy gisee dañ leen koy delloo bii moom ñi ci gën a tegtaloo mooy euh, al imaam Abu Ibn Hazm ak riwaay bi ñu jëlee ci imaam eh, imaam Ahmad rahmatullah ñoo gën a tegtaloo ci hadis bii nii voilà ak hadis bon ñoom dina ñëw seeni wax kon Hanafi yi en tout cas ñoom bari la nañ ay kii mais yooyu yëpp euh, fii kulli min hadhihi ñoom seeni seeni seeni tegtal maqaal am na ay wax quoi yu ci nekk <laughs> voilà léegi euh, bon <laughs> euh, léegi mu def ci gàttal waa jumhur waa jumhur ne ñoom loolu de toute façon yeneen saa salaam julleewul waaw loolu dafa leer naññ comme ni nga xamante ne noonu la imaam Shafi'i doon wax ci al umma ne waa yow ma ne affaire yi dafa leer quoi <laughs> jaatil axbaaru ka annaha iyaan min wujuhin mutawaatira anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam lam yusalli ala qatla Uhud waaw wa maa ruwiya annahu salla alayhim wa kabbara ala Hamza ala Hamzata radiyallahu anhum sab'iina takbiira la yasih waaw <laughs> waaw waqad kaana yanbaghi liman aarada biha dhalika hadhihi al ahadith as-sahiha an yastahyiya ala nafsihi waaw imaamu Shafi'i di porte drapeau wu gaa yi ñu ne loolu mën na nekk kenn nooy mooy non martyr kenn du ko jullee martyru maraka bu ci xare bu kenn du ko jullee mu ne xabaar yi dañoo ñëw xadiis yi ñu jële ci yonent bay saa saa mel ni dafa mel ni yow loo mujj yow yow mi gis xadiis yooyu comme loo dund quoi gis ak bët ci ay wàll yoo xam ne ñoom ñëpp mënuñoo dëppoo doo ci créer lu amul quoi mbooloo mu bari jële ko ci mbooloo mu bari jële ko ci mbooloo mu bari yeneen saa saa kenn julliwul ci waaw te lool Seydina Jaabir ibn Abdillah radiyallahu anhu mooy xadiisam bi nga xam ne mu ngi muttafaqun alayhi xadiis yooyu lay wax. nga xamante ne Seydina Jaabir radiyallahu anhu dane yonent bi alayhi salaatu wa salaam keroog euh, euh, euh, waa Uhud bi digalee ñu daal di leen suul ci seen deret walam yughas walam yughassalu walam yusalla alayhim sanguñu leen te kenn julliwu leen voilà ñoom comme hadis boobu moo tax ñoom ñu ne lii dafa leer naññ ne loolu kenn la yonent balay saa saam julleewul ak hadis sayna Anas tamit radiyallahu anhu yoo xamante ne daa wax laa même si ak i saxaaba loolu moo tax imaamu Shafi'i euh, di wax ne rahmatullah alayhi ke ne ñi nga xamante ne nag ñooy wax lii euh, di wax lee mooy xabaar yi dafa dafa jóge mel ni looy gis ci loo xam ne mutawaatir la quoi après bon imaamu Shafi'i nag mu ngi naan ñi nga xamante ne nii nag ñoom ñooy. opposé su suñu xadis bi ak seen ñoom xadis bi ñu yor waroon nañoo am kersa ji ci kuy def lool ci boppam quoi am kersa ci boppam euh, lii ni mu leere ak ni mu baree nga koy opposé ak xadis yoo xam ne dëgëruñu ko wax waaw xadis yoo xam ne dëgëruñu en tout cas ñoom loolu la ñu wax léegi beneen wax bi muy ñoom imam Ibn Hazm ak riwaaya bi jële ci imam Ahmad ñoom ñu ne non loolu soit ku mu neex nga jullee ko ku mu neex nga bañ koo jullee te suñu première ñoom seen premier lay mooy hadis bii ñu nekk mooy hadis Seydina Uqbat ibn Amir radiyallahu anhu al-Juhani mu a yenent bay saa saam xaraja ila qatla Uhud fa salla alayhim ak riwaaya bi ne salaatahu ala al-mayyit bi moo taxoon sànq maa la téel foofu waaw yenent bay saa saam génn ne ginnaaw huit ans dem julli ci euh, euh, shuhadaa Uhud ñi nga xam ne ñooy martyr Uhud yi ñi faat Uhud radiyallahu anhu